a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu al-imaamu al-haafidu abu muhammad abdul ghani ibn abdil waahid al-maqdisi rahimahullahu ta'aala fi kitaabihi umdatul ahkaam min kalaami xayril anaami alayhi salaatu wa salaam fi kitaabi salaah baabu salaatil xawf an abdillahi bni umar bni alxattaabi radiyallahu anhumaa annahu qaala sallaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam salaatal xawfi fi ba'di ayyaamihi faqaamat taa'ifatun ma'ahu wa taa'ifatun bi-izaa'il aduwwi fasallaa billadhii ma'ahu rak'atan thumma dhahabuu wa jaa'a al-aakharuuna fasallaa bihim rak'atan wa qadatii taa'ifataani rak'atan rak'atan kaana al-imaam Abdul Ghaniyy ibnu Abdil Waahid al-Maqdisii rahimahullaahu ta'aalaa mu ñëw fii nag di indi buntu bu bees ginnaaw buntu biñ gisoon ci jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna buntu bi mooy fanweerule buntu mooy fanweereelu buntu di trentième buntu mu ne baabu salaatil xawf buntu julli tiit mu ngi indi xadiis cent cinquante-huit muy téeméer ak juróom fukk ak juróom ñett mu ne an Abdullah ibn Umar mu ngi koy jële ci Abdullah di doomi Umar Umar moomu di ibn al-Khattab di doomi ku ñu al-Khattab radiyallahu anhuma annahu qaala neena salla julli na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam salaata al-khawf julli tiit fii ba'di ayyaamihi lenn ci xareem yi loolu ayyaam yi mooy ay bésam waaye lii ay xare lañ ci jublu comme ni arab yi doon wax ayyaamul arab du bési arab yi noonu rek ay bés mooy ya nga xam ne dañ ci doon xare fii nag xare yi lañ ci jublu parce que julli ji julli tiit ci xare la ko doon julli léegi nag fa qaamat léegi nag mu ne fa qaamat mu taxaw ta'ifatun benn mbooloo maahu ci saxaaba yi radiyallahu anhum ànd ak moom alayhi salaatu wassalaam wa ta'ifatun beneen mbooloo bi iza'il adu ñoom ñu ngi jàmmaarloo ñi nga xam ne ñooy noon yi fa salla billadi maahu raka'a yonent bi i salatu wassalaam jiite julli ak mbooloo mi ànd ak moom jiite leen benn raka'a thumma dahabu ginnaaw bi ñoom ñu dem wa jaa al-aaxaruun ñeneen ñi daal di agsi ñëw fa salla bihim raka'a mu daal di leen jiite julli leen benn raka'a wa qadati taa'ifataani rak'ata raka'a mbooloo mu nekk mbooloo mu njëkk ma mbooloo mu njëkk a jiite xam nga dafa jullee moom benn raka mu dem mu julli beneen rakka bi mu julli ko beneen mbooloo mooy yonente bi alayhi salatu wassalam ay ñaari rakka mat na yoo xam ne noonu la mais mbooloo yële ñoom matuñ ñu ci njëkk julli moom benn rakka la julleek ñoom beneen rakk bi mu jiite ko ñeneen ñi mooy ku ci nekk kon am nga loo defe léegi nag après nag ku nekk ci ñaari mbooloolu yooyu indi li nga xamante ne nii moom mooy rakk bi la nga xam ne moom moo moom nga deful woon loolu lay wax waqadat mu daal di fay ñu wax fay ci côté boobu mooy ndax parce que ñi njëkk a julli ñi njëkk a jiite benn rakk ba muy julli ñi ñaareelu rakk bi jiite ñeneen ñi ñoom julliwuñu ko te ña njëkk ñi mu mujjee jiite ñoom julliwuñu rakk bu njëkk bi voilà comme ñooñu buñ ne fay wala rek ku nekk daal di indi ba nga xam ne moo la moo la moo moo desoon ci yow léegi nag mu romb ci xadiis bi ci tegu di cent cinquante-neuf muy téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent mu ne an Yaziid ibn Rumaan an Saalih ibn Xawwaat ibn Jubayr radiyallahu anhum amman salla ma'a rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam salaata zaati riqaa'i salaata al-xawf anna taa'ifatan saffat ma'ahu wa taa'ifatun wijaaha al-aduwwi fa sallaa billadhiina ma'ahu rak'a thumma thabata qaa'iman wa atammuu li anfusihim thumma insarafuu fa saffuu wijaaha al-aduwwi wa jaa'ati at-taa'ifatu al-ukhraa wa jaa'ati at-taa'ifatu al-ukhraa fa sallaa bihim ar-rak'ata allatii baqiyat thumma thabata jaalisan wa atammuu li anfusihim thumma sallama bihim qaala al-musannif rahimahullahu ta'aala alladhii sallaa ma'a an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam huwa Sahlu bnu Abi Hasma radiyallahu anhu wa ardaahu kon al-imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid rahimahullahu mu ne an Yaziid ibni Rumaana ñu ngi jële ci ko ñu naan Yaziid di doomi Ruumaan an Saalih ibn Xawaat mu jële ci ku ñu naan Saalih Saalih boobu di doomi ku ñuy wax Xawaat Xawaat boobu di doomi Jubayr radiyallahu anhum moom seen maam saxaaba la woon amman salla léegi nag moom moom moom moo muy Saalih ibn Xawaat ibn Jubayr radiyallahu anhum moo jële ca ka nga xam ne salla julli na ma an ca nit ka nga xam ne saxaabi ba nga xam ne moom julli na ma rasulillahi ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam salaatu julli zaati riqaa zaati riqaa loolu benn la ci turu xare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag badal mooy leeral mbir nga xam ne day taxaw paasu zakir reka mu ne salaatal xawfi mooy julli tiit ja ndax ca ne ca riwaay bi dane loolu voilà ndax julli tiit ji ca zatul riqa la xewoon wala ca xare boo bële tuddoo salaatul xawfi julli tiit ga amee woon kon salaatal xawfi julli moom julli zatul riqa julli mooy julli nga xam ne mooy salaatal xawfi julli tiit dikk léegi nan la deme mu ne am na taifatan benn booloo safat dafa sàppe maahu ànd ak moom yeneen ci bi alayhi salatu wassalam wa taifatum beneen mbooloo moom wijahal adu ñoom ñoo jàmmaarloog noon yi nga xam ne ñoom la ñu naroon a xareel fa salla yonent bi alayhi salatu wasalaam julli te jiite billadina maahu raka mu julleeg ña nga xam ne ñoo nekk ak moom mbooloo moo mala benn raka summa ginnaaw bi sabata qaayima mu sax taxaw fi nga xam ne fa lay jullee taxaw ci taxawaay julleen wa alhamdulillah wa atammu li anfusihim mbooloo moom mu jiite benn rakka ñoom ñu daal di mottalil li nga xam ne moo des mooy rakka bi leen dese ñoom ñu mottalil ko seen bopp fekk yonent bi sallallahu alayhi wa mu ngi taxaw biñ paree summa ginnaaw ñun sarafu ñu daal di wël de bëcc ku dem ngir jëli gànnaay yi nga xam ne sori woon leen woon dañ koy teg ci seen wet tiiwaale ko gàccoo ko fa safu daal di léegi nag ñu daal di dem sàppe ñoom wijaahal adu jàmmaarloog noonu ya mooy jël place ñële beneen mbooloo mi nga xam ne ñoo taxawoon moom bi muy jiite ñii hein léegi mu dem ñoom ñu dem échange place jël place ñoo ñële jàmmaarloog noonu yi nar a xareel wajaati taifatul uxra beneen mbooloo ma nga xam ne moo taxawoon jàmmaarloog noonu ya ba yonente mi alayhi salaatu wassalaam doon jiite mbooloo mii mbooloo meneen moo ma la ñëw fa salla bihim fekk loolu lépp yonent bi alayhi salaatu mu ngi taxaw ci julli ji ba léegi taxaw moom mu julli fa salla bihim ar-rak'ata allati baqiyat mu julli ñoom jiite leen rakka bi nga xam ne moo def ndax ñaari rakka la woon léegi nag summa sabata jaalisa bi mu paree nag mooy ñaaram mat na moom mu toog sax foofu la jàll di toog ci position taaya ci tooginu taaya mu toog noonu ne le wa atammu li anfusihim léegi nag mbooloo moomu ginnaaw bi ñoom benn rakk la leen jiite ñoom ñu jóg daal di continuer mottali li nga xamante ne nii mooy rakk bi nga xam ne moo des moo des ci ñoom léegi nag ñu defal ko seen bopp summa ginnaaw bi sallama bihim ñu fekk ci yonent bi alayhi salaam mu ngi toog boobu ba léegi ci kaaya bi di xaar ñee ñee ah mottali benn rakka bi da léegi mu dóor a sëlmal di ñun mottali ba toog ñoom ñëpp toog fekk ci ko ci toog gi summa ginnaaw gi sallamaw sëlmal bihim mooy sëlmal sëlmal ñoom ñu dóor a sëlmal kon nag mu ngi noonu le léegi nag al imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Wahid al-Maqdisi rahimahullahu taala muy leeral fii benn mbir mooy waa xam nga fële dana la woon an Salih ibn Khawwaat ibn Jubayr amman salla moo mooy Salih ibn Khawwaat ibn Jubayr da koo jëlee ca ka nga xam ne saxaabi yi ba nga xam ne radiyallahu anhu moo jullee yonent mi alayhi salaatu wassalaam al imaam Abdul Ghani nag ah gis ne rahimahullah que ne jar na leeral koog mooy kan. moo tax moom mi ne qaala al-musannif al-musannif di al-imaam Abdul Ghani mu ne rahimahullah alladhi waa ji nga xamante ne nii salla ma'a an-nabi moo julleeg ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam saxaaba boobu xam nga mooy kana huwa moom de mooy Sahl ibn Abi Hasma mooy saxaaba bi tudd Sahl di doomi Abi Hasma radiyallahu anhu kon al-imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Wahid al-Maqdisiyu rahimahullahu taala muy wax ñetteelu xadis ci buntu bi te mooy xadis bu mujj bi ci buntu bi ndax ñette xadis dong la fi indi muy xadis cent soixante di téeméer ak juróom benn fukk mu naan Jaabir ibn Abdillahi al-Ansaari radiyallahu taala anhuma annahu qaal shahidtu ma'a rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam salaatal xawf fa safafnaa saffayni xalfa rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam wal aduwwu baynanaa wa baynal qibla wa kabbara nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam wa kabbarnaa jamii'an summa raka'a fa raka'naa jamii'an summa rafa'a ra'sahu mina rukuu'i wa rafa'naa jamii'an summa inhadara bis-sujuudi was-saffu alladhii yaliihi wa qaama as-saffu al-mu'akhkharu fi fi nahwi fi nahri al-'aduw wa qaama as-saffu al-mu'akhkharu fi nahri al-'aduw falammaa qadaa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam as-sujuuda wa qaama as-saffu alladhii yaliihi inhadara as-saffu al-mu'akhkharu bis-sujuudi wa qaamuu thumma taqaddama as-saffu al-mu'akhkhar wa ta'akhkhara as-saffu al-muqaddam summa raka'a an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam wa raka'naa jamii'an summa rafa'a ra'sahu min ar-rukuu'i fa rafa'naa jamii'an summa inhadara bis-sujuudi was-saffu alladhii yaliihi alladhii kaana mu'akhkharan fi ar-rak'ati al-uulaa fa qaama as-saffu al-mu'akhkharu fii nahri al-'aduwwi falamma qada an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam as-sujuuda was-saffu alladhii yalii inhadara as-saffu al-mu'akhkharu bis-sujuudi fasajaduu thumma sallama an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam wa sallamnaa jamii'an. qaala jaabir radiyallahu ta'aalaa anhu kamaa yasna'u harasukum haa'ulaa'i bi umaraa'ihim qaala al-musannif rahimahullah zakarahu muslimun bitamaamihi wa zakara al-buxaariyu tarafan minhu wa annahu sallaa salaatal xawfi ma'a nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fil gazwati saabi'a gazwati zaati riqaa' kon al-imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al-Maqdisi rahimahullahu taala muy wax ci xadiis bi nga xamante ne nii moom mooy bi nga xam ne ci li nga xamante ne nii mooy suñu buntu bii nii mu ne nag ko naan Jaabir mu koy jële ci Seydina Jaabir ibni Abdillah di doomu ki ñuy wax Abdillah al-Ansaari ta ko joowoon ci waa Ansaar radiyallahu anhu wa ahlul Madina annahu qaala neena shahidtu man de fekke ma rasulillahi ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam salaatal xawf jullit tiit fa safafna saffayn ñu daal di def sàppe ñaari sàppe xalfa rasulillahi ci gannaaw yonent bi di ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wal aduwwu baynana wa baynal qibla te noon bi mu ngi woon suñu diggante diggante qibla bi waka wa kabbara nabi léegi nag yonent ma lay saar saam daal di kabbar ne allahu akbar dugg ci julli yi wa naa jami'a ñaari sàppe yi nekkoon ci gannaawam di ñun saxaaba yi radiyallahu anhum da fekkoon xare bi ñun ñépp ñu kàbbaarandoo summa raka ginnaaw gi yonent mi saa saa bam taree ba àgg ci rukoom rukoo farakana jami'a ñun mbooleem seen ñaari sàppe yi ñu daal li rukoo mbooleem seen summa ginnaaw gi rafaara yonent bi alayhi salatu wassalam yëkkati boppam ci ruku' bi min ar-ruku' moo tax mu ne rafa'a ra'sahu min ar-ruku' mu yëkkati boppam moom alayhi salatu wassalam min ar-ruku' ci ruku' bi wa rafa'na jami'an boolem seen ñaari sàpp yi ñu yëkkati suñu bopp summa hadara bi sujud ginnaaw gi mu rot jëm di sujud wasaf wasaf alladhi yali moom ak sàppe bi nga xam ne moo topp ci moom rëkk moo ko gën a jege léegi boobu it daal di rot sujud ànd ak moom waqaama kanta beneen sàppe bi woon ci gannaaw ñaar la la wax ñoom moom waqaama mu taxaw as-safu sàppe bi al muaxxaru ba nga xam ne moom lañ gannaawal moo nekk ca gannaaw mooy dernière bi te mooy deuxième bi mooy ñaareel bi nekk ca gannaaw fii nahril adu yonent bi alei saa salam ak nii nii rek bu ko defee ñu mën a dal ci seen kaw man a défendre léegi nag kon ñoom ñu taxaw ñoom su ñoom su guñu de su joodu ñu ñu taxaw jàmmarloog li nga xamante ne mooy ci ndodd ki nga xam ne mooy noon bi mooy jàmmarloog moom falamma qada an-nabi sallallahu alayhi wa sallam as-sujud bi nga xam ne ci la yonente bi alayhi salatu wasalaam matal sujoodam bi wa qaama mu sujood ba def ya muy def ñaari sujood yaag taa yaag lii toog yaag yooyu sujood ñaari sujood ya wa qaama mu jóg benn rakka nekk nekkagul wa qaama mu jóg as-saffu alladhi mooy euh, sàppe ba nga xam ne moo topp moo moo moo moo toppoon ci moom gin koo jege daal di jóg tamit voilà léegi mooy mu jógandoog yonente mi alayhi salaatu salaam bi mu jógee nag in hadara saful muaxar jóg taxaw léegi nag sàppe ba nga xam ne ñoom ñoom ñoo newoon ca gannaaw ñoom lañ gannaawal ñooy deuxième sàppe ba te mooy bu mujj ba ñaareelu sàppe ba ñoom nag ñu daal di door a rot ah bi sujuudi ngir dem sujuud waqaamu léegi nag kantaa ñi ñoom ñu taxaw léegi mooy ñu sujuud ba def la ñuy def après ñu daal di jóg daal di taxaw léegi nag su dama taqaddama mu muaxxar ginnaaw gi mu taqaddam mu mu mu mu ji mu mu mu mu dëgmal mooy mu jiitu dem ci kanam voilà as-saful mu'akhkhar mooy euh, sàpp gi ñooñu sàppe boobu nga xam ne moom lañ mujjee wax seeni mbir te ñoo ne woon ca gannaaw mooy ñaareel ba ca gannaaw ñoom ñu daal di ñëw ci kanam ah al-mu'akhkhar wa ta'akhkhar as-saful muqaddam sa sàppe bi nga xam ne moo ne woon ci kanam moom lañ jiitaloon bi njëkkoon a ne woon ci bi ginnaaw yeneen sa saasaam gi doon ko jege boobu dem ci gannaaw bee ñëw ci mooy ñu changé place léegi nag su marakaan nabi yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu taree ba pare entre temps léegi nag su marakaan mu daal di rukkoo an nabi sallallahu alayhi wa sallam bi sallallahu alayhi wa sallam warakaana jami'a ñun nag ñu mboolem seen ànd ak moom summa ginnaaw gi rafa rasa mu yëkkati boppam min ar-ruku' ci ruku' bi fa rafa'na jami'a ñun ñépp ñaari sàppe yépp ñu yëkkatéendoo suñu bopp yi mbooloom seen tum man xadara mooy nag léegi mu ci rakon bi tumma ginnaaw gin xadara bi sujud yonent bi alayhi salatu wasalaam daal di rot ngir dem sujud ñu ngi ci ñaareelu sa euh, rakka bi wassafu alladhi yali moom ak sàpp bi nga xam ne moo ko gën a jege cette fois-ci te boobu moo ne woon ca gannaaw comme que dañoo échanger place ci deuxième rakka ñoom ñu rot ànd ak yonent bi alayhi salatu wasalaam bi mu sujoodee ñoom ñu ànd ak moom dem sujoodi moo tax mu ne alladi kaana muaxxaran fi rak'atil ula te bi bii nii ñu lay wax nii mooy ba nga xam ne ñoom lañu ñu loon ci rakk bu njëkk ba comme boo suy waree yaa ngi suy war di bàyyi xel wala fa qaama saful muaxxar fi nahril adu kanta sàppe bi nga xam ne léegi mooy bi nga xam ne moom lañ far mujjeel te ñoom ñoo échangé woon nekkoon ñu njëkk ñu ginnaaw bi bu leen ca gannaaw ñoom ñu taxaw fii nahril aduwi ci ndoddu noon yi mooy jàmmaarloog ñoom falamma qada a nabi sallallahu alayhi wa sallam as-sujud nee na bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salatu wasalaam matal daal di def sujootam ya ba mu mat wa saffu alladhi ak sàppe bi nga xamante ne nii mooy bi ko jege léegi bi ko gën a jege te àndoon ak moom daal di sujoot yi léegi nag biñ def ñoom bi ñu matalee seen sujoot góogale seen seen sujoot góogale in hadara saful muakhar mooy ñu pare ci julli ji léegi nag mu ne mu ne mooy ñooy ñu ñooy ñooy ñu rot voilà mooy ñoom ñu sujooti woon léegi nag bi nga xam ne ñoom matal nañu ko yeneen ma lay saa saa matal nañu ko waaye sëlmalagul voilà mooy dañoo toog ba def li ñu war a def it mu toog léegi nag in xadara ci la rote as-saful muaxxar sàppe ba nga xamante ne nii ñoom lañ mujjee woon bi sujuudi ñoom ñu rod dem sujuudi fa sajadu ñu sujood summa ginnaaw bi sallama an-nabiyyu yenente bi alayhi salatu wasalaam daal di sëlmal wa sallamna jami'a ñun ñu daal di sëlmal mbooleem seen mooy bu mujj bii nii gaa yi bi nga xamante ne ñi ko jëkk ñi ko gën a jege ñoom bi ñu defee sujjóot ba lool ba toog ba taaya nekk di taaya ñoom dañoo toog léegi nag bi ñu toogee ba pare nañ lépp pare nañ mais ñuy xaar ñi taxawoon ñoom ñu rot sujjóot ndax boobu ñoom dinañ mën a am ëy di xool di surveiller noon yi ndax seen kanam lañ newoon ba xam nga dafa wax ne dañu woon diggantee ba xibla bi voilà loolu moo tax ñoom comme que noon bi daa woon ci diggante ca côté xibla bi lañ féete diggante euh, xibla bi ci julli ñi mooy ñii même bu dee ñii toog nañu léegi mooy dinañu mën a gis gaa yi léegi ñi nekk ci gannaaw ñoom rot di sujjóot ba matal ñoom ñépp ñoom ñépp ñu toogandoo yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di sëlmal wasallam naa jami'a ñu sëlmal mbooleem seen léegi nag qaala Jaabir al imaam Abdul Ghani rahimahullah mu ne Seydina Jaabir de nee na kamaa keem rek ni nga xam ne mooy nii ma leen wax ni julli yooyu ni ñu defoon kamaa keem ni nga xam ne yasma'u lay def xarasukum mooy ñi nga xamante ne ni ñooy seen garde yi rek nekk fii ci jàkka yi di garde yooyu eh, haulaa'i bi umaraa'ikum mooy seen garde yi nii rek ñoom ni ñuy def ak seen jiit yi mooy ñi nga xam ndax temps yooyu <laughs> gars yi de lañ doon garder yenn yi ndax sinon ay gars yi doon jóge ne assassiné gars yi mooy surtout ginnaaw xew-xew Seydina Ali ba faat biñ ko faatoon ca jàkka ja ak ñoom Seydina Muawiya faat dañ ko naroon a faat ak ñoom Seydina Abu Musa al-Ash'ari kële Seydina Amr ibn al-As ak yooy dafa tax mu jugi léegi du ñu bàyyi imaam yi noonu ndax mbir bi wóorul il faut ma am ñuy garder sinon ay gaay mën nañoo jóge ne bàyyi bu ñuy julli ñu ñëw faat ko te Seydina Omar noonu lañ ko faate woon léegi nag radiyallahu anhu mooy li ñu leen bëgg a wax mooy dañ doon garder wante di am œil ci affaire yi ngir ci noon bi ngir comme ni nga xam ne rek noonu la seen garde yi di def ak seen njiit yi noonu la ñuy defal seen njiit yi léegi nag kii nag al imaam Abdul Ghani mu ne zakarahu bi tamaami mu ne hadith bi imaamu daal dina koy tudd ni mu mate wa zakara al Bukhari mu ne kanta imaamul Bukhari rahmatullah alayhima moom dafa cee tudd tarafam benn benn benn wàll kese minhu ci xadiis bi alhamdulillah mu ne wa annahu te tudd na foofale kene salla yu kene salla salaatal xawfi ma annabi kene Seydina Jaabir nee moom de julli na salaatal xawfi li nga xam ne mooy julli tiit ma annabii sallallahu alayhi wa sallam ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fil ghazwati sabi'a ci juróom ñaareelu xare bi mooy ban xare mel ni ñu ne ko mooy ban mu ne ghazwati zaati riqa mooy xare bi nga xam ne moo tudd zaati riqa te ñu tuddoon ko ci hadis bi nga xamante ne nii moom la ñu romboon kon nag mu ngi noonale fii nii ci la buntu bi yem mooy hadis bu mujj bi te ci la buntu bi yem bii di ñëw insha allahu taala ñu jël nag buntu bi mujj